wattaxaduu min duuni llaahi aalihatan la'allahum yunsaruun kon ginnaaw acuudu billaahi min alsheytaani irrajim suñu boroom di wax ba léegi fi nga xam ne lañu yemoon ci juróom-ñaar fukkeelu laaya bi ak ñeent mu ne bi ma mi defalee tudd xéewal yi mu defal ci jur ji defal ko nit ñi def ñu koy moom waaye di leen ko tàggatal ba pare ñu koy war am yees ciy war ba pare am yoo xam ne ñoom dañ koy man di lekk jur ji wala hum ba pare ñu am ci ay yeneeni njariñ ak yoo xam ne yu ñuy naan la afala yashkuruna lan moo tax duñu te duñu seet duñu sant seen boroom loolu moo tax idée écologiste yi gaa yi nga xam ne dañuy jàpp ne ñoom ay animalistes lañ nee nañ ñoom dañuy nañ fee nekk ngir jox bàyyi may seen àq ak seen yelleef ñooñu ko xamul dara lañ koy wax mooy ne loolu ñoom parce que comme que ay kuffaar lañ yoo xamante ne nii wala ay ilay kuffaar ay jullit yoo xam ne gars yi dem nañ ba roof ci seen bopp yi que ne non ay nekk fi di rendi ay xar lool c'est pas normal quoi ndax xar mbindeef la waaye loolu dafa war a am droit di vivre di dund léegi dañ leen di laaj premièrement bu dee ci wàllum xel rek. kan mooy yar ay xar ay gëléem ak nag yooyu ay ganaar ngir lan ngir ko waa bàyyi ko noonu après bu ñu faatoo ngeen utal leen ay cimetière ay almeer xam naa kon bu boobaa comme noonu rek wala ñu lakk leen def leen comme ni ngeen defee ji feri dañ naan leen uffin lakum toskare ñeel na leen topp leen fële borom bi tabaaraka wa taala yii yépp da a bind comme ni wax wa zallalnaaha lahum moo leen ko tàggatal ngir yéen fa minha rakubuhum ci ci yooyu ci ngeen di war wa minha yàqulun te ci la ñuy lekk kon nag affaire yi loolu la borom bi moo ñu jox ndigal jeex na léegi waxu ku wax. kullu kafa kafaar kuffaarin anid moom kuffaar kaffaar doo yi kuffaar yooyu nga xam ne moom la ñuy wax kaafirin anid mooy ñooy nga xam ne dañoo weddi seen borom féttërlu seeni wax jarul a bàyyi xel waaye boo gisee ñu koy tudd parce dafa bari ci léegi ci njabootu jullit ñi ñoo xam ne yaruñu seen doom yi ak seen bopp sax ñoom ci seen bopp ndax bala ngaa yare yaru ci diine mooy xamuñu dara dañuy toog rek wane naan ndeysaan tubaab bi moom dafa am yërmande waa tubaab bi moo yërmande borom bi nga xam ne moo bind moo bind yii ne leen leen ko tàggatal ngeen ciy lekk di ci wat kooku borom est-ce que jàpp nga ne mbindeef mën naa ëpp yërmande borom bi tabaaraka wa taala ba pare moom ñoom ñu naan walla moo tax bor boo ñëwee sax ba war leen a rey da nga leen war a masse courant masse courant yow imaginer nit koo xam ne dañ ne ne yow buñ lay dañ lay maas mooy ni muy fee ni muy koy malte ni mu koy méttee ci moom ba pare ñu doo koo mën a rendi nee nañ loolu yëpp nekk moo yoo xam ne idée shaytaane yoo xam ne yu ñuy roof ci ñoom la ba pare wa zayyana lahumu shaytaanu shaytaanee leen taaral seen waxi caaxaan yooyu ñu mbaalaale ci ay nit ñoo xamante ne xamuñu dara ndax waroon nañoo xam ay jullit lañ kon ñu continuer fi ñu yemoon suñu borom ne laa yastati'una fii lañu waroon a jël mu ne la wattaxadu kon ñu jàppe min dunillahi wëllif borom bi tabaaraka wa taala alihatan yeneen yàlla yu ñu kereyal seen bopp ne la'allahum yunsarun yoo xam ne amaana ñoom daal ci lañ jàpp ne bés bu mbugal mi ngay wax sax yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam bu ñu naree daal suñu yàlla yii nga xam ne ñooy dox suñu digganteek boroom bi ngir jegeñeel ko ñoom ñoo ñuy dimbali suñu borom ne mukk du noon ne laa yastati'una seen yàlla yoo yële dara lañ leen dul mënal dimbali leen bu leen mbugal mi di dal leen wahum te gis nga ñoom lahum dina leen ñeel jundun ñu nekk ay mbooloo na yoo xam ne ñoom ak seen yàlla yépp laay teewal ëllëg yawmal qiyaam ñi nga xam ne ñoom matt yi ñu doon jaamu sax ñoom dañu leen di mere buñ leen dugalee biir safara di leen di leen rëbbu ñoom yéeféer yi ndax dañu bañ dañ naan lu tax ngeen ñu doon jaamu ñun waxuñu leen ko woon ay matt lañ woon waaye wahum lahum wahum lahum jundun muhdarun mu ne waan ñoom mënaluñ leen dara de laay yuti'una nasrahum manu leen a dimbali waaye wahum ñoom yéeféer yi lahum ñeel seen yàlla yi jundun ñu nekk ay soldat ay mbooloo na yoo xam ne yu teew lañ di leen di leen aar naan ku wax suñu yàlla yi dara ñu bare na ngir rey ay nit ngir lan ndax dangaa wax seen yàlla yi dara woo yépp nag nekk ay mbiri caaxaan yoo xamante ne nii ci lañu ne mu ne kon nag yonent mi alayhi salaatu wassalaam falaa yahzunka qawluhum mu ne gis nga gaa yi bu ñu la bu ñu la bu mu la jàq qawluhum seen waxu kéeféer gi ñu nekk ci kaw suuf ñoom waa Makka naa ñun borom bi naa la mu ñu xam dëkk dëgg xam nañu maa li nga xam ne na moom la ñuy nëbb di ko wax ci ndànk wa wamaa yu'linuuna ak li ñuy feeñal lépp ci jëf ci wax ci kéeféer yépp yëg naa ko de awalam yaral insaanu suñu boroom ne xanaa nit ki gisul gisug xol gis gu koo xam ne moo koy yee an naa ke ne ñun moom yéeféer boo bële am naa ñun xalaqnaahu ñun ñoo ko bind min nutfatin ci li nga xamante ne nii mooy am toq ma yu fa idaa huwa ginnaaw bi ma ko bindee ba mu nekk man nag ba nekk taxaw au lieu mu jaamu ma mu weddi ma fa idaa huwa mu mujj nekk xasiimun aji dagge koo xam ne day dagge ci li nga xamante ne mooy bindu bi yàlla mi naan est yàlla loolu dagg boo xam ne bu leer la wa daraba lanaa masalan ba pare mu ñuy saddalum misaal nan la sadd ci misaal ma naan ba pare wa nasiya mu fàtte moom ba muy sadd misaal xalqahu bindam gi nga xam ne borom bee ko bi ci lu dul dara xaala muy wax moom nit koo kële yéeféer boobale man ana kan yuhyi al-'idama mooy dekkil booy lii nga xam ne mooy yax yi nga xam ne bu ñu fënaxee yax yi wa ya fekk ram yi moom fënax na waaye yax yi nga xam ne nit ki bu faatoo bañ denc ko ba yax ya fënax kan moo koy dekkil qul suñu boroom ne ko waxal yow yonent mi aleyhi salaatu wasalaam tontul yéefér boo bële ne yuhyiha dina ko dekkil yax yoo yële alladi ki nga xam ne anshaha moo ko sosoon moo anshaha moo ko sosoon awwala marratin ci njaalbeen mooy ko ko sosoon ca njaalbeen mooy boroom bi dina ko dekkil wa huwa ta moom bi kulli xalqin ci bind mu nekk rek alimun ku ko xam la di ta moo ko fi def ta mooy ki nga xamante ne nii moo ko fi indi de bés bu ko naree dekkil mooy bés boo bële it bu jotee it ki nga xamante ne nii moom moo koy indiwaat dal di koy dekkilaat de lii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñenn ñi dañ ne kii Umayyah ibn Xalaf la woon am ñu ne déedéet Abu Jahlin na woon ñii ne abd ñii ne Abdallah ibn Ubay waaye loolu moom dëgërul ndax asaar bi lii nii Makka la woon léegi comme li al imaam al-Hafiz Ibn Kathir wax ne lii moom munkar la voilà mooy lii daal mooy lu ñu xam aywa loolu moo demewul mooy déedéet am ni ne al-Aas ibn Waa'il la as nekkoon bàyyi ñoom Seydina ki nga xam ne mooy Amr ibn al moom moo mële am na ñu ne sax Abu Jahlin la ñu ne daa ñëwoon jël li nga xamante ne benn yax bu fënax moom Ubay mooy Ubay ibn Xalaf aljumahi xalafahu llah fi naar daal di koy ci yéefar màkka yi jël benn yax bu fënax ñëw moxoñe ko ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko est-ce que jàpp nga ne yow sa borom bi ngay wax yàlla dina dekki lii bu faatoo ndax ñoom même am na mais dañ ne dekki amul loolu nag boo tax moom ñu jël ko fënax daal di koy moxoñe ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ko jàpp nga ne mos yàlla dina dekki lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waaw dina ko dekkil te yow mii mu dugal la yow safara dina ko dekkil la pare yow dina dekkil yax wi yow mu dekkil la tamit dugal la safara yow moom te noonu mu ko waxe alayhi salaatu wassalaam noonu la amee moom safara la jëm moom Ubay ibn Xalaf xalafahu llahu fi nnaar mu ne kon boroom boobu mooy alladi mooy ki nga xam ne ja'ala lakum moo leen defal min ash-shajari al-akhdari li nga xamante ne mooy garab gu wert gi naaran safara mooy garab yi ñuy mat mat yi ñuy ta yi ñuy xam di ko taalee suy ko xam suñu taal yi waaye di ko jafale këriñ yi fan lay jóge lu dul ci matt yi nga xam ne dafa vertoon kat ci garab yi la jóge woon verte nga xam ne ndox mee ci wàcc mu verte garab boo gële la borom bi def ngeen jële ci li nga xam ne mooy naaran safara fa ida hum fa ida antum bu ko defee yéen minu tuuqi duuna ngeen man di ci jaaroo di ci man di defar di ci taal seeni taal waaye di ci togg a ko def yooyu yépp di ci def yooyu ngeen xam ne da ngeen koy soxla ci li nga xamante ne nii mooy ci safara si mu ne awalam yaraw di ci leerloo tamit di ci niitloog yooyu yépp ci safara si bu guddee awalaysa alladi xalaqa samaawaati suñu boroom ne awalaysa alladi ndax ki nga xamante ne nii xalaqa moo bind as-samaawaati asamaani wal arda ak suuf bi qaadirin ndax kooku moom dafa manul dafa amul kàttan dafa manul ala ci kaw an yuxlu ay yaxluqa mu bind mislahum mais ku ku def lii lépp moom manula bind ku mel ni waa Makka wa waa Quraysh ñi yéeféer yi ki bind ak suuf kooku dafa ñàkk kàttan ci bind bu mel ni nit ñi yéeféer yi balaa an kay aka koo man waxuwa tamam borom bi alxallaaku mooy aji bindaakoon gi alalimu mooy aji xamaakoon gi de innama amruhu mu ne dëgg-dëgg nag mbiram ida araada shay'an bu nam nee benn mbir ay bu nam nee benn mbir moom lan lay def borom bi mooy shay'an yaqulu lahu moom day wax rek mbir moomale mu namm ne nekkal fayakun mu nekk suñu boroom di tëj laaya bi di tëj mu ne fa subhaanalladi fa subhaana woonaa gàcc ngaalaama sori la lu borom bi tabaraka li nga xamante ne nii moom la ko ñu xamul dara di jéem a taqal alladi ki nga xam ne bi yadihi ci loxoom la nekk malakuutu kulli shay'in moomeelug lépp nguurug lépp moomeelug lépp ci loxoom la nekk